amma ba'du qaala samaahatul imaam Salaahudiin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzil saani min kitaabihil kunuuzul ashara fii fasli tajalli wa ta'addud wa tabaddul wa tamassul wa tashakkul ilaa aaxirihi qaala radiyallaahu anhu wa ardaahu an abiihi wa sahhaha anhu sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala man ra'aanii fil manaami fasayaraanii fil yaqaza wa laysa hunaaka maa yamna'u an yaraahu yaqazatan akthara min shakhsin fi aksar fi aksar min makanin fil waqtil wahid ila axirihi kon ci jotaay bi weesu ci al kunuz al ashara euh, ginnaaw bi ñu jeexale li nga xamante ne moom moo mujjoon ci buntu at-tajalli parce que ci al kanz as-sani ci faslu tajalli wa ta'addud wa tabaddul wa tamassul wa tashakkul euh, ba ci jeexital ga Euh, mooy alxulul wal ittixaar hmm? euh, gisoon nañu li nga xam ne moom moo aju woon ci euh, maanaam ginnaaw tajalli yi maanaam liñ waxoon ci wàllu tajalli ba ñu gisoon ba tëj ba tëraloon ko wala xam ne wal mel na léegi ñu tàmbale woon ci jotaay bi weesu ci wàllu ta'addud maanaam limu maanaam di multiplier wu maanaam dama am capacité di di di dupliquer wu di multiplier euh, yeneen yi alayhi ñoom dañoo am loolu maanaam ñu di multiplier wu ci ay jëmm yu maanaam benn jëmm la ñu doon mais sauf que dañuy multiplier nekk ay yu wute gisoon nañ ci euh, exemple yeneen yi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne dafa am yenn yeneen yoo xam ne alayhi salaatu bi muy dem gis na leen am na ñu ko gis. naka noonu bi mu wàccaatee baytul maqdis ñoom ñëpp jiite na leen te yeneen ci yooyu c'est pas parce dañoo taxaw jël dem jóge place bi dem yeneen place wala yooyu dañoo wut noonu waaye li mu demee mooy dañoo nekk ci ay place yu wuute en même temps maanaam benn lañ maanaam parce que sauf que maanaam seen euh, feeñ seen roox moo wuute waaw seen feeñ waayu roox moo wuute euh, ñooñu nag moo tax yeneen yi yëpp alayhi salaatu wassalaam euh, ci seeni maanaam euh, waaw maanaam mooy seen seen seen seen wax la gis maanaam feeñu waaye ni sauf seen jëmm ah, ñoom yeneen yi alayhi salaatu wassalaam seen jëmm ñu ngi ci place bañ ne maanaam bi ñu leen ko ñu ngi ci place bañ ne mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa particularité ci loolu mooy ne moom ruuxam ak jëmmam yëpp leer la parce que ñee seen ruux yëpp leer la euh, kon maanaam ñoom capacité boobu ñu am borom subhaanahu wa ta'aala defal leen ko ñoom yeneen yi alayhi salaam bu dee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa def ko defal leneen encore mooy daf dafa def ne parce que comme moom jëmmam lan lan la leer la comme ni nga xam te noonu lañ ko gisee euh, moo tax lépp yeneen bi sallallahu yàlla maanaam euh, lépp tout le temps lui est divin euh, amul lenn loo xamante ne nekk na ci moom te nekkul ko dul yàlla moom yenente bi sallallahu alayhi wa euh, moo tax ñun ñëpp jëmmam ak ruuxam yépp dañoo génn ci itlaq loolu moom moo tax moom yenente bi sallallahu alayhi wa mu am laabu deret deretam laab maanaam li nga xamante ne ci nit moom mooy ndéewal ak dem àll yëpp ci moom yenente bi sallallahu alayhi yooyu nga xam ne ay sabalañ ci nit moom yenente bi sallallahu alayhi ay dañoo làpp ci moom te gisoon nañ ko gisoon nañ tamit ne beneen point mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala moo ko melale ci alquran ne leer la muy naan qad ja'akum min allahi nuurun wa kitaabun buur yàlla subhaanahu wa ta'ala woow dëgg dëgg nag dikkee na leen lu tukkee ci moom yàlla leer ak téere bu fis bu bir ay mbir maanaam boo xam ne day biral ay te kon leer googu mu tudd mooy yeneen ci sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gis woon ci euh, jotaay bi wees kon euh, moom léppam leer na sallallahu alayhi wasallam te ñu rot na ci ñaanam bi mu naan wajaan mi nuuran yàlla def ma leer maanaam mooy ci ñaanu booy dem juma te liñ ci waxoon ci jotaay bi weesu maanaam li tax moom mën a nekk lay mooy le fait que yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ñaanam lu mu affirmer benn ba maanaam voilà comme exemple bi ñu mooy comme ne yàlla na nga dem àjjana loolu maanaam jarutul ñuy ci sàkk ndax waa jooju nit àjjana la wala déet maanaam euh, te loolu moom moo tax mu wér tukki ci moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dëgg-dëgg ne moom doonuñu ko woon gisal ker euh, moo tax euh, te pourtant jant bi danaan génn tàng jër ñëpp am ker waaye moom doon toon am ker loolu nag li koy waral physiquement leen na mën a ne mooy la leer la waaye borom subhaanahu wa loolu yëpp dafa yéeme parce ànd ak loolu yëpp amul na jëmm ju ñu mën a laal maanaam ànd ak loolu yëpp mais c'est parce moom ci jëmm boppam maanaam moom jëmmum ak ruuxam yëpp lan la leer la sallallahu wa sallam euh, ñu daal di koy tukkeel sallallahu wa sallam ci ruuxam ak jëmmam ànd ak yooyu yëpp nit ki bu duggee fi nga xam ne foofu la ko foofu la tëddoon ci jamono jooju moom da koy fekk muy nelaw te ci même jëmmi jamono ji mi ngi woon ci bay dem ci baytul maqdis wala boog ci asamaan yi te loolu ci ruuxam ak ci jëmmam ah te ànd ak jëmmi jamono jooju mi ngi woon ci kaw lalam euh, loolu gisoon nañ ci jotaay bi weesu tamit li nga xam ne moom lañ ci waxoon ci maari ji ci euh, al faslu fi ismihi ta'ala al ali Euh, ci gàmmu kër bi passé euh, am na luñ ci defoon wax tamit ci buntu boobu maanaam gënoon lañ ko yaatal foofu daal parce que c'est al isra wal mi'raj lañ doon wax te wér na ci moom mu ne nag wax sax anhu wér na jugee ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala moom dane man ra'aani képp ma gis fil manaami ci gént fa sayaraani dana ma gis fil yaqazati ci ci ci yeewu xadis boobu rawal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ahmad wa Bayhaqi fi dalaa'il fi dalaa'il nubuwwa wa Tabarani fi mais ci téere bi ñu naan Musnad ash-Shaamiyyiin Musnad ash-Shaamiyyiin wal Laalakaa'i wa Ibn al-Muqri ñoom ñëpp an Abi Hurayra radiyallahu anhu wa Tabarani sama fil Kabiir an Maalik ibn Abdullah al-Qas'ami radiyallahu ta'ala anhu kon xadis la boo xamante ne xadis bu wér la mi ngi ci Sahih Euh, euh, euh, mi ngi ci tamit téere yi nga xamante ne moom lañu ñu tudd léegi nii sunan imam Abu Dawud imam Ahmad imam Bayhaqi imam Tabarani ñoom ñëpp solo nañ ko rahmatullah alayhim maanaam dàq riwaayé boobu ne du riwaayé bu wér wala riwaayé shaaza la wala yu mel noonu loolu ak njuumte la li gën a tuuti li gën a tuuti liñ mën a wax ci ay mbiru moom mooy dañ naan ziyaadatu siqa maanaam ku wóor moo am ndool ci li nga xamante ne moom la wax ci mbir mi Euh, li tax nag ñu préciser loolu mooy dañoo dégg ci benn débat boo xamante ne loolu la ci amoon moo ànd ak ne débat yooyu daanaka ay caaxaan la jarut jarta fekke jarta defit maanaam mais euh, dañ cee déggoon wax yu mel noonu daal maanaam ne way xadis bi boo xoolee euh, ci ci bi nangam da ngay gis ne affaire bi charge la nangam noonu léegi du charge maanaam loolu lañuy ñuy tuddee ziyaada siqa maanaam bu ñu ko woowee bu ñu ko jaawalee saan voilà te euh, léegi maanaam mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne képp ku ma gis ci nelaw maanaam ziyaada siqa mooy ku wóor bu doolee bu doolee ci wax bi loolu mooy ziyaada siqa mooy ku wóor bu fekkente dafa am lu mu doolee ci biir wax bi voilà mi ngi mel ni tey euh, ñu am maanaam fu ñu dem am kuñ doon waxal waxtaanal kooku daal di wax euh, dara euh, ñun ñi ñu dem nettali ko ñu demee nettali ko am ñoo xam ne dañoo nettali benn partie bi am koo xam ne moom daa yokk ci partie boobu beneen détail bi boo xamante ne te ànd bu fekkente ne kooku ku wóor la duñ ne wax ji dafa beru dañ naan wax ji ku wóor moo dolli information ci mbir mi kon day complété wax ji ci boppam maanaam loolu la wax ji tekk maanaam parce que ne rek euh, kii li mu wax wuute naag di li wax rek tax na maanaam kon euh, déedéet maanaam euh, bu fekkente ne kenn ki daa yegg ci wax ji loo xamante ne keneen ko jotu koo dégg wala boog ba mu koy wax ba muy nettali fàtte naa nettaliwaal loola loolu tegtalewul ne wax jooju dëgg mu ne kon lii de tegtale dalil la buy wane ne yenn ci saa sam dem na ko gis ci yeewu léegi laaj bi moom mooy euh, kon ñu koy gis ci gént ñëpp dañuy ko gis ci yeewu boobaa dañ naan la comme li Imam Suyuti wax rahimahullah mooy waaw loolu même bu fekkente ne comme lu moom li mu wax toxal ko ci boro xoxo yu gën rahmatullah li ñu wax mooy ne dëgg maanaam ku ko ku ko gis ci gént yeneen ci saa sax ngir dëggal waxam ji maanaam boo demoon sax ba fekkente ne mosoo ko gis ci yeewu ba ngay waaj a génn àdduna jamono jooju dañ ko gis. maanaam ngir ne yeneen bi saa sam dana dëggal wax te e, ku ma gis ci gént e, di nga ma mës a gis ci yow bu doon maanaam tegtalewul comme ni ko ñenn ñi di waxee maanaam ñenn ñi nangu nañ wax ji mais dañ ne maanaam dina ko gis yow man xiyaamati lay fekk mais boobaa wax ji dootu amati njariñ parce yow man xiyaamati julli ñëpp dinañ ko maanaam kon e, kon <laughs> lenn rek moom moom yi defati mooy dinañ ko gisal fii ci àdduna euh, mu ne walay sa wanaakate amul fii maa loo xam ne yam naa o dana tere an yaraahu ci mu ci mu gis ko yaqosa daal ci yeewu ak sara lu ëpp min shaxsin ci benn ci benn nit maanaam dafa am loo xamante ne euh, déjà jëm ni gis gi rek amul dara lu ko tere maanaam ne serait-ce que matériellement ak ba pare xel dàqu maanaam xel dàqul possibilité wu ñu mën a gis yeneen bi sallallahu alayhi yeewu maanaam loolu xel ndax te comme ni ñu waxee woon rek ci yaakaar naa jotaay bi wees sax wax nañ ko maanaam débat la boo xamante ne mi ngi concerné rek ñi nga xamante ne ñoom ñoom dëgg-dëgg musuñ koo gis maanaam ñoom la débat bi concerné ñuy xool ndax dinañ ko layal na ndax dëgg la wala dëgg wala yooyu noonu mais ñi nga xamante ne ñoom yàlla borom subhaanahu wa ta'aala war sëgal na leen ko ñu gis ko ci yeewu ñoom du ci nekk di débat ci question boobu ndax am na waaw wala déet maanaam mbooloo yi seen maxa bu ñu toogee am benn jàkkaar bu toog seen biir maanaam ñuy waxtaanee benn couleur masala wala euh, maanaam du duñu ndax couleur boobu existe na waaw wala déet ki nga xamante ne moom xam ne existe maanaam jàkkaar la moom daf koy gis maanaam kooku du fi nekk di dutee ndax dëgg la wala du dëgg maanaam mënut a bokk ci débat bi moom maanaam li mu mën a wax li euh, parce que moom gis na ko voilà voilà moom gis na ko donc du bokk ci débat bi ñeneen ñi kay ñoom ñooy nekk di debaat ndax dëgg la wala du dëgg naka lay demee nan la mën a nekkee ñuy indi nag léegi raisonnement xel buy wane ni loolu mën naa ne maanaam mais xel dàqul loola voilà mais maanaam kon ci cadre boobu rek euh, euh, euh, la la la débat bi mën a amee ndax xel dàqu ko dëgg-dëgg voilà comme li Cheikh bi doon wax rek bu dee yéen gis saa saa mbéy ngeen kenn mënu ko gis waaye man man kon man ki muy gis la. <laughs> maanaam daanaka wax jii rek la xaw a exprimer la exprimer noonu voilà sauf wax jii rek la exprimer noonu ah sauf wax ju noonu maanaam ki ci buntu maanaam bu ñu toogee ci jotaay ne nit ñi dañuy wute ndax dëgg loolu dëgg mën naa nekk loolu mën na nekk loolu dootul nekk ci lay maanaam loolu waaye day fekk ne débat boobu maanaam da du concerner genre genre am moom moom moom débat boobu mënu leen a concerner voilà ñi muy concerner mooy ñi nga xamante ne ñoom dëgg-dëgg dañoo am maanaam dut possible na ci ñoom ñu duti ci possibilité wu ne yenn ci saa saa mënees na koo gis ci yeewu comme ni nga xamante ne sax na ne malaaka yi dañ leen di gis ci yeewu maanaam am na leen di gis te al ay xadiis yu bari leeral nañ ni malaaka yi gis nañ leen ci yeewu de. Euh, saxaaba yi radiyallahu anhum am nañ bu ci daan gis ay malaaka ko man sayyidina Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu te loolu imaam Buxaari indi na ko rahimahullah ak ñeneen ak ñeneen ñu dul ñoom loolu yëpp day teg ci leneen te kon ñoom maanaam ñoom ak ñi génn àdduna benn lan parce que ci alamul ghaib rek lañ ne parce que àdduna yëpp ñaari àdduna kese la alamul ghaib ak alamul sahara alamul ghaib léegi da dan question bi benn question kese la bu question boobu bu résoudre lu tax parce que ñoom ñoo bokk mbir maanaam ay mbir bu ñu bokkee maanaam lenn maanaam ay mbir bu ñu bokkee ay atte suñu bokkee ay atte lépp loo xamante ne saxal nañ ko ci benn mbir dañ ko mën a saxal ci beneen mbir mi doonte mbir mooma gisaguñ ko maanaam wóoruñu voilà maanaam tey euh, bu ma jëlee exemple su ma jëlee exemple daan ne ñun xam nañu ne euh, ñun ñii nii maanaam si yiñ fii gis yëpp day yëngatu yiñ fii gis yëpp day yëngatu mais par contre est que euh, jant bi wala boog yeneen biddiw yi nga xamante ne ñun gisuñu leen est-ce que dañuy yëngatu waaw wala déet loolu questionnement la boo xamante ne lenn rek moo mën tax ñu mun ko tont moom mooy ñu xam ndax yii ñoo bokk àtte ak yële bu ñu xamee ne ñoom am na benn mbir bu ñu bokk te loolu noonu moom moo waral lépp lu mel noonu yëngatu day nekk ci moom wala bokk possibilité mu yëngatu am na maanaam day nekk ci moom mooy mouvement wala bokk possibilité mu am mouvement fokk day nekk ci moom maanaam impossibilité mu nekk lu bouger amul ci moom bu ñu gisee ne. ñoom ñoo bokk la le fait ñu nekk ay jëmm yoo xamante ne dañoo ay mesures maanaam ay jëmm yoo xamante ne dafa am ay limites des limitations lépp lu mel noonu sa yëngatu possible la maanaam même boo nee tekk maanaam possible la nga yëngatu ci kaw loolu ci la ñuy àttee ne kon jant bi day yëngatu même bu dee ñun gisuñu yëngatoom maanaam waxuma sax léeg-léeg bi nga xam ne moom euh, xam nañu yenn yooyu yëpp mais ak yeneen étoiles yeneen biddiw yi et cetera maanaam loolu nag. maanaam mooy mbir yi bokk ay ay mbir dañuy bokk ay àtte su fekkente ne mbir moomu noonu àtte euh, bi dafa intrinsèque ci loolu voilà ah, dafa intrinsèque ci loolu maanaam comme masalan euh, képp kuy dund dangay am bëgg-bëgg wala boog nga am ay namm-namm wala maanaam ngay doxal maanaam nga am looy loolu kon bu ñu àttee ci loolu maanaam ñun ñu ngi gisul te ñuy dund yëpp. dañuy mën a àtte ci ñoom loolu képp ku ñu gis muy dund dañuy mën a àtte ci sa kaw ne yow am nga namm-namm wala boog am nga wala da ngay am nga xam-xam wala kat ak kattan voilà dañuy mën a àtte ci kaw yow ci sa kaw loolu comme tey par exemple euh, moo tax nit koo gis ku ñu gis mu tëdd maanaam ñu gis ne kii waxatul déggatul mënatul a def mënatul a yëngatu mënatul dara maanaam dañuy xam ne kii dund moo tey deeku ci moom maanaam tey par exemple lii ñu wax ni su doon possible na contraire bi am kon bu ma gisee nit kuy dox mën naa du ndax dund wala déet <laughs> au su ma gisee nit tax ma dutee ne kii mi ngi dund lan moo tax parce que képp kuy dund dafa am yuy mandarga woo ci yow mooy liberté bi ngay mën a am ci di am namm-namm ak di ko exécuter liberté boobu noonu ngay am maanaam moom moo tax moo mën a àtte ci ne xar nii kat day dund ndax mi ngi dox mooy namm naa jóg dem yoonam te mi ngi koy exécuter mais loolu noonu tey buñ ma waxee nettalee benn nit ku nekk ci ci dëkk ci àdduna bi man jarul ñu may préciser ne ma mi ngi dund su fekkente ne xam naa ni wax nañ ma ay jëf yu muy def wala lu mu wax wala lu mu nekk di wax kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne maanaam dafa da ay dañoo dañoo intrinsèque quoi maanaam li léegi li tax ñu joxe exemple yi mooy ne rey bu dafa am ay atem shahada noonu léegi question bi moom mooy est que lu nekk ci rey bu possible na mu mën a jóge ci xaybu di feeñ fii ci shahada loolu est-ce que mën naa ne waaw wala déet toute la question réside là-bas moom question boobu bis boo ko résoudre mooy résoudre nga yeneen yi ci des léegi ñan ñu xool ñan ñoo bokk ci alamul xayb alamul xayb ñan bokk malaaka yi ci lañ bokk jinne yi ci lañ bokk parce que ci ñun xaybu lañ ñi dee ci lañ bokk parce que nekk da xaybu la ci ñun seen adduna bi ñu ñëw parce que ñoom ñu ngi beneen adduna du dund leneen te loolu jullit ñëpp dëppoo nañ ci ñu dul jullit kay ñoo ci werante te ñoom mënuñoo dàq ci xel ne loolu mën ta ne ñoom mënuñ koo dàq euh, léegi tey buñ dàqooree ci loolu est-ce lu nekk ci xëy mën naa ñëw ci saxaada waaw wala déet toute la question loolu la voilà loolu moom moo tax euh, suñu gisee ni jinne yi lan ñu fee fii parce te loolu mutawaatir la maanaam mbir la moo xamante ne depuis génération yi depuis ay ay ay ay ay nit ñi ñu ngi gis ay jinne maanaam <laughs> mbir la moo xamante ne dëkk bu nekk eh, xam nañ loolu donc loolu mooy mën naa ne mooy ndekete lu nekk ci aalamul xayb ndekete mën naa feeñ ci aalamu shahada loolu moom ndekete am na parce que lan bis bu ñu prouver benn élément ci loolu ne possible na mu am ci li muy teg moom mooy loolu acte boobu mën nañ koo teg ci yeneen éléments yi ci def yëpp loolu lay teg mooy comme exemple bi ñu joxe woon ci yëngatu bi ak lépp loo xam ne dafa am euh, wala mu am délimitation noonu la mel ak yëpp euh, lépp loo xamante ne euh, exemple bi ñu joxe ci kuy dund ah voilà maanaam acte yooyu noonu dafa ne loolu moom moo tax loolu dafa dafa dafa bata bàyyi xam parce que loolu pour lii may wax yëpp nag maanaam damay bañ rek dugg ci ay détails yu euh, texte bi nee na lii texte bi nee bi maanaam mbir mi lenn moom mooy question bi mooy est-ce que yanu na maanaa ci xel waaw wala déet est-ce que xel mën na koo dàq waaw wala déet possibilité que ñi doon wax ñi ñi ñi bañ loolu yëpp benn bi rek mooy seen problème mooy possibilité matérielle bi maanaam mooy ñoom dañ naan mënta ne fi mu toll boo leen laajoon li ñu lay wax mooy mënta ne lan mooy wane ne mënta ne maanaam ñoom dañuy bëgg yow nga indi preuve buy wane ne mën naa ne euh, ah xadiis gi nii buy wane ne mën naa ne sauf que du leen doy ñoom mais preuve matérielle buy wane ne loolu mën naa ne mooy lii lii moom preuve matérielle la buy wane ne mën naa ne moom jarul guddal def àll est mën na nekk waa wala déet rek la. su fekkee ne ne mën na nekk lan moo tax li mën na ne ki ne man maanaam ki ne man gis naa ko wala fekkee naa ko lan moo tax nga jàpp ne kooku waxul dëgg voilà lan moo tax rek ñu mën a jàpp ci li nga xam ne mën naa ne ku ne moom gis na ko maanaam loo xam ne événement la bu possible mu xew ku ne moom fekkee na événement boobu nga ne ko waxoo dëgg loolu mënul ne maanaam dootul yanooti maanaam parce mën ngeen nekk ci lenn rek la ajowan comme ni ko waxee léegi est-ce lu bokk ci alamu xay mën naa ñëw feeñ ci alamu shahada su fekkente ne possibilité boobu am na possibilité boobu am na ñu ne ok kon li muy tekk mooy gis nañ ni malaaka yi loolu mën na nekk ci ñoom te malaaka yi ak yeneen ci yàlla sallallahu dañoo am lu ñu bokk foofu mooy leer rek jinne yi ci tàkk tàkk lañ leen bindee te loolu mën na nekk ci ñoom. léegi question bi yëpp moom mooy ñoom jàpp gi jàpp ne kii dafa dee kon mënut a mën mënut a fii nii question bi yëpp moom mooy ñoom moom dañoo nekk dañoo nekk di dund ñoom mënuñu weddi ne yeneen ci yàlla saasam ñi ngi dund ci beneen monde loolu mënuñu ko weddi liñ mënul liñ mën a weddi parce que suhada yi ñi ngi dund ci beneen monde alxuraan ko wax kon ñoom possible c'est comme yeneen ci yàlla saasam ñoo gën a kawe kon ñoom maanaam ñun baabi aw la comme ñoom ñi ngi dund ci beneen monde mooy mën nañoo feeñ ci suñu monde bi ba pare actes yi aju ci mbindeef yi yëpp dañoo aju ci seen kaw parce que xam nga nit mën na laa wax ne la mais kon yàlla comme ci xay moom xay bu la est que mën naa feeñ fii ci shahada maanaam boobu dana non parce que moom acteem du acte yi ku ñu bind te yeneen yi alayhi salaam acte yi ku ñu bind lañu wax maanaam euh, moo tax ñu foofu la xiyaas bi mën a possible mooy il faut que ñoom ñëpp ñu ñu ñu bokk ay biir te ñoom ñii ñoo bokk ay mbir lan lañ acte yi ku ñu bind lañ ñoo xam ne dañuy dund ci beneen monde boo xamante ne dafa laaxatu est-ce possible na ñooñu ñu bind te ñu bokk ay monde bi ñu ne bi ñu bi ñu bi ñu feeñ ci suñu monde bi loolu rek moom mooy question te loolu loolu muy teg kon mooy yeneen ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam mën nañu wax ci acte yi ki ko war a gis tamit beneen problème la maanaam ki mën a gis malaaka xanaa war naa mën a gis ab yeneen asalaamaaleykum bu génn àdduna buy dund ci beneen monde parce que question bi lan la la mooy tey place bii bu lëndëmee place bi dafa lëndëm euh, bu lëndëmee këri man du ma gis du ma gis lu ci ne du ma gis. parce que lan moo tax parce que dafa lëndëm gëli mais su ma yoree caméra infrarouge caméra bi mën na maa gisal ma après man ma gis à travers caméra bi wala boog ma yor ay lunettes infrarouge mën may mën a gis lan lu nekk ci saal bi lii moom mooy jëmmi yeneen ci alayhi salaam ak malaaka yi ainsi de suite monde shahada borom subhanahu wa ko mu nam nga gis ko kiiraay bi dox sa diggante ak monde boobu rek day yëkkati te moom mooy kii ray tey ci bu doon joxe exemple bi eh, lunette infrarouge di gis lan par rapport ak maam di dindi di yëkkati par rapport ak lan euh, euh, maanaam lëndëmaay maanaam mbir mi gën a compliqué bi voilà gën a compliqué bi loolu moom moo tax kuy wette ne loolu mën nekk amul dalil maanaam moom amul dalil loolu tax Seex Ali Maalik radiyallahu anhu wax ko ci faake bu sabab bi ñu naan tabban liman ankara haadal qiila laysa lahu dalilun illaa waaw toskere ñeel na kiy weddi wax ji lu tax maanaam fekk mu doon wax ni Seex Ahmad Tijaan radiyallahu anhu gis na Yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko dox tarixa bi nangam nangam di wax ci lu mel daan ni toskere ñeel na ku weddi wax ji parce que kooku du am benn dalil bu mu mën a teg baaraam ne lii mooy preuve irréfutable parce que dalil loolu mooy dalil dalil mooy loo xamante ne mënu ma koo weddi maanaam bu ñëwee ba tegu li muy li tax muy li muy war a prouver loolu man mënatuma koo weddi lépp loo xamante ne buñ ko tegee loolu muy prouver man mënu ma ko maanaam bu ma ko xoolee damay gis ne du ko du ko leeral dama loolu damay xam ne du dalil loolu du dalil parce que ñoom fi ñuy teg moom mooy nag laysa lahu dalil illa qiila qiila rek mooy seen dalil nee mënta ne kan moo ko wax Ganish mu ne Cheikh diw wala oustaz diw déglu naa waxtaanam benn bés nee mënta ne euh, kii nee mënta ne maanaam fi mu toll te boo delluwaatoon ci Cheikh diw moomu danaan la moom it danaan la loolu man gis naa ci téere ku mel ne Cheikh diw wala imam diw nee mënta ne Euh, koo gis boo delluwaatee ci moom moom danaan la moom it maanaam ñoom ñëpp loolu lañ wax mën nekk lañ wax ba pare dañuy bëgg gëmloo ne la yow yaa xalaatul yow mi jàpp ne loolu war naa mën a ne xalaatal utiliser sa bopp bi xel du jàlli du xalaat saay xalaataatul bu baax xam nga ni lii mënta nekk ngeen la lan mooy wane ne mënta nekk ñu ne la mais non mais c'est que mënta nekk seen dalil gënta weesu weesuwul ci ne nee nañu mënta nekk <laughs> dalil bi gën mag bi bi am mooy man nee nañ mënta ne diw sàngam nee mënta ne te diw moom du la indi genre preuve bu lay wan ne mënta ne moom da day day acté woo soit ci njortam mooy in yattabi'una illa zanna wa inna zanna laa yughni min al-haqqi shay'a comme ni ko Alxuraan waxe topp ñu lu dul njort te njort nag moom ak dëgg bi jotewuñ dara amuñu maanaam njortu jariñul dara ci kanamu dëgg voilà ci njort rek lay tegu débat yooyu boo ko seetaanee da ngay seetlu rek argument bi gën a mag bi ñuy am mooy ne ñoom dañ naan amul luy wane ne loolu mën naa ne kon mënta ne loolu mooy dalil bi gën a mag bi ñu am mooy argument mooy amuñu luy wane ni loolu mën naa ne kon mënta ne est-ce loolu dalil la maanaam amul yow maanaam moom maanaam euh, <laughs> man amuma lu may won ne yow am nga foo dëkk kon yow amoo foo dëkk est-ce loolu dalil la ah <laughs> amuma lu may won ne ndékki nga tey ci suba kon yow ndékki woo tey ci suba maanaam est-ce gis ngeen gis ngeen dalil gis ngeen gis ngeen argumentaire bi loolu du moo tax dalil bi seen dalil yëpp ci ça tourne autour de là c'est boo leen amee tuuti kii rek ngeen xool gars yi seen argument yi ñuy indi pour wane ne mënta ne boo xoolee dalil bi yëpp lo maanaam ça tourne autour de mentalité boobu mooy lan ñun à niveau amuñu luy wane ne mën naa ne kon mënte te loolu moom man la man awma preuve buy wane ne yow ndékki nga tey ci kon ndékki woo tey ci suba ñoo <laughs> moo tax li Seydina Maalik radiyallahu anhu wax noonu loolu dëgg bu wér a wér la laysa lahu dalilun dalil preuve lu dul nee il paraît que apparemment <laughs> jeex na waaw jeex na takk loolu rek mooy seen dalil <laughs> après nag buñ bëggee wax loolu mën nañu indi ay aaye ay xadiis ay kii mais amul benn ci aaye yooyu ngi indi wala xadiis yooyu luy tegtale ne loolu mën ta ne amul maanaam ñoom à la dañ laa bëgg gëmloo ne la ku dee mën nañu koo gisati maanaam ku dee mën nañu koo gisati ñoom dalil boobu lañ la bëgg a wax te ñun dalil bi bi ñu bi ñu indi pour wane ne loolu maanaam jëmmi argumentaire boobu maanaam li dañ ko indi rek maanaam pour tënk wax ci quoi pour tënk ko mooy ne jëmmi argumentaire boobu noonu ñoom ñu indi moom moo wérul parce que ku dee bu fekkente ne xam nañ ni moom génn na àdduna certes mais moom mi ngi dund ci beneen aalam ci beneen àdduna aalam boobu aalamul ghayb la tudd maanaam kumpa la est nag léegi laaj bi la kese lay doon est-ce ku nekk ci alamul xayb boobu mën naa feeñ fii ci alamul shahada laaj bi gën a sori loolu au moment où gis nañu ay éléments yu bokk ci àdduna boobu di ñëw di feeñ ci àdduna bi te élément boobu noonu mook yee ñoo bokk ay atte li ñu tekki moom mooy kon ñoom mën nañoo ñëwaat fii ci suñu àdduna bi maanaam pour résumer masala bi loolu la maanaam mën nañ mën nañoo feeñ fii donte du ñëpp leen di gis fii loolu beneen mbir la tamit mooy comme que jinne bi ñëpp koy gis malaaka bi suy feeñu ñëpp tam duñ ko gis kon yenent bi sallallahu alayhi wasallam wala beneen yenent alayhi salaam buy feeñu bu ñëpp koy gis maanaam loolu mu nekkat beneen mbir mu jeex léegi comme yow gisoo ko garawul mais bàyyil man ma mën koo gis maanaam ngir mi gën ko sori <laughs> kon mu ne amul fii mu ne walay sa hunaaka amul foofu fii maa yam na luy xañ an yaraawu ci ñu ci ci mu gis ko yaqazatan ci yeewu ak saramin sax te lu ëpp benn nit fii ak sari makaanin ci lu ëpp ay benn place benn bërëb fil waqtil waahid ci benn jamono loolu tamit beneen possibilité la mooy lan mooy est que am na possibilité yeneen bi sallallahu alayhi benn nit maanaam moom ci benn place ay nit ñu bari mën koo ñoo ci benn jamono benn waxtu ay nit ñu bari mën koo gisandoo ci ay place yu wuute parce que lool lool loolu daa gën a compliqué loolu moo gën a compliqué li ñu doon waxtaan ndax li ñu doon waxtaan moom moom moom lu gën a lu yomb la mais boobaa dañ naan la waaw parce que possibilité parce que lan moo koy wane mooy ne aalam boobu mu ne mooy aalamul xayb boobu mu ne Euh, espace ak temps dafa yëkkati ko ñoom yeneen bi alayhi salaam seen adduna bi ne maanaam mooy ñi dee te loolu lu dul benn du ñaar ci ay ay alxuraan wan nañu ko mooy ne espace ak temps bi yëkkati ko foofu voilà mooy bisu yowmal xiyaamati su ñëwee ñoom dañuy mel ne comme ni ko aay wax ah, maa la bisu xayra saa desuñu ko lu dul benn wax Euh, beneen mbir mooy bu koy wane mooy mooy ka am na yow ma yoroon na xaaral ma yoroon voilà illa asiyatan aw duhaha maanaam loolu la rek wa aw sa'atan min an-nahar ka'annahum lam yalbasu illa sa'atan min an-nahar maanaam day mel ni benn euh, bëccëg benn ashiya ashiya mooy am ngoon wala boog ak yoor yoor rek lañ dund wala boog euh, benn waxtu rek bu ndaw lañ dund maanaam relativité boobu di am ci temps bi ak espace bi loolu day yëkkatiku ci ñoom te bu fekkee te ne loolu yëkkatiku na ci ñoom loolu moom mooy ne kon possibilité ñu mën koo gisandoo fu bari mën naa def te loolu bokk na ci li koy dee tegtale mooy xadiis bi ñu gisoon bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne képp ku génn àdduna danañ ma ko présenté danañ ko présenté ne lañ nga xalaat ci waa ji maa taqulu fi hadha rajul mu ne bu dee ah, fa amal mu'min aw al-mu'min comme ni euh, euh, ni mu ñëwee seen hadith sax bi radiyallahu ki gëm yàlla wala boog mu'min bi wala mu'min bi danaan kii hadha Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam kii mooy yent yàlla Muhammad bi yent yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ne fa amal munaafiq aw al-murtad naafiq bi wala boog kii doon dengi dengi moom danaan euh, euh, kaana an-naas yaquluuna shay'an fa qultuhu wala adri nit ñi daan nañ wax daal nit ñi am na luñ daan wax man may wax loolu mais jàppatuma lan la xamatuma lan la maanaam kon nga gis ne yeneen bi sallallahu moom la yàlla de te bu nit ñu bari deewandoowee wax jooju bu yëkkati ko maanaam nit ñu bari bu ñu deewandoowee ci ay place wuute ni ñu ko waxoon ci jotaay bi weesu xataa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom li muy wax loolu di dund di dund jamono jooju la mënoon loolu maanaam doon bu nit génnee àdduna yàlla ko ci barsax maanaam kon mooy ne bi tam mën naa mooy juge bi bokk ci àdduna bi ba pare di feeñ fa boobu mën naa ne ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom nee na mbir mi noonu la daan demee te loolu moom bi muy dund la ko doon wax ne di ngeen dund ci seen bàmmeel fitna bu tolloo wala mu jege fitna masiixu dajjal te loolu tamit jëmmi wax jooju rek jëmmi wax jooju itam am na leneen lu muy tegtale mooy li muy tegtale mooy actes yi mën a xew fii dañuy mën a feeñ ci beneen adduna ba maanaam yi xew fii parce que bu nee fitna ñun parce que ñun ñun li ñuy taan am tendance jàpp mooy la mooy ne problème bi mën a xew maanaam benn mbir bu dee xew fële ci beneen adduna bi mooy alamu bi ampleur bi muy am moo war a gën a rëy ampleur bi mu mën a am fii mais yeneen bi sallallahu alayhi bi muy wax ci fitna ma ko fa dajal ak xam ba bàmmeel mbugalu bàmmeel wala bokk Euh, fitna épreuve bi am ci biir bàmmeel dafa ni épreuve boobu day tolloo wala mu jege bi war a am fii ak ma a dajal maanaam kon liñ ci xamee mooy li mën a am fii mën naa am foofu ci même ampleur bi lii mën a am fee mën nay am fii ci même ampleur bi te loolu tamit xel dàq ko maanaam xel mënu laa wax ne loolu yorewul maanaam li la mën a wax li gën a màgg li la mën a wax mooy tumuranke na tumuranke na moom mën na la ko wax maanaam mooy lu raar la war a doon wala lu exceptionnel la war a doon loolu rek la lu xel mën a wax mais mënu laa wax ne la mënta ne kon loolu tamit dañ ci xamee ne la kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee fii da doon fenkee maanaam mbir mi nii la xolo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu nekkee ci àdduna bi da doon feeñ ci beneen àdduna bi moo ko wax képp génn àdduna te loolu bi ñu koy am mu ngi dund te jamono jooju ay nit yi doon génn àdduna évidence maanaam këri kon <laughs> bi mu nekkee fii <laughs> doon na doon na feeñ fële laaj bi mooy lan moo tere bi mu nekkee fee mu mën a feeñ fii maanaam su fekkente ne bi mu nekkee fii mu ngi doon feeñ fee lan rek moo war a mën a tax ba bi nekkee fële léegi mënut a feeñ fii jamono ji mu nekkee fii ay nit mënoon nañoo deewandoo ay nit ñu bari dañuy mën a deewandoo ñu suulandoo leen jëm bi natt boobu am maanaam ñu présenté ko ci kanam ñëpp bàmmeel yëpp laaj ko kii loo xalaat ci moom maanaam képp kenn lañ ko laaj du nekk message groupé de kenn ku nekk dinañ la laaj saa yow lan nga xalaat ci kii sallallahu alayhi te loolu bi ñu dund la doon am maanaam mooy nañ nañ nettale nañ nettale ne junni nit deewandoo nañ moom muy dund junni nit deewandoo maanaam même bu fekkente ne waa yenn maanaam ab événement bi ñu mën a citer amuñu ko mais possibilité bi dàquwul maanaam su amoon possibilité noonu lay demee sikk nekkul ci ne noonu lay demee ndax li wax loolu la sallallahu alayhi wasallam te ay nit doon nañ deewandoo maanaam moom mooy éve mooy junni nit deewandoo moom mu nekk fii di suñu alam bi suñu àdduna bii nii. muy feeñ ci junni nit en même temps bu fekkee ne loolu moom mën na ko moom mën na loolu lan rek moo war a mën a empêcher tey moom mu nekk ci àdduna ba mën a feeña doom fii ci ay junni nit yu wute ñu deewa ay place yu wute maanaam loolu maanaam matériellement impossible lul maadaama loolu impossible lul képp koo xamante ne yow yaay wax ne loolu mënta nekk maanaam yow yaa war a indi dalil bu war a ne loolu mënta nekk maanaam fi mu toll léegi ñun mbir mi dañ koo jot avant maanaam ñun mbir mi gaa yi liñ bëgg mooy ñun ñu indi dalil bu wane ne mën naa ne léegi bii paa nag dañ leen di wax ne leen yéen yéen war a indi dalil bi wane na man de ndax ki dàq moo war a indi lan dalil ba pare al musbit al musbit loolu qaida règle usul la al musbit muqaddamun ala nafi ki saxal kooku la ñuy jiital ci ki dàq te. ñi saxal dañu wóor bu dee ay siqaat lañ euh, ñi gën ñi ñi doon wax ne gis nañ yonent bi sallallahu alayhi leen ñu gëm leen te ci ne loolu mën naa ne ñooñu ay imam yu màgg lañ yoo xamante ne xam nañ leen ci diine ji ci seen jamono juñ doon dund ci place yuñ doon dund xamoon nañ leen comme ay nit ñoo xamante ne ñu doon taxawal diine ji nekkoon ñi nga xam ne ñoo ci gënoon a nekk ay référence su mbir mi noonu la demee ñooñu noonu bi ñu taxal képp ku ko bëgg a dàq yow yaa war a indi dalil voilà yow yaa war man tamit voilà wa qaala sallallahu wa sallam yonent bi sallallahu wa sallam nee na ma min ahadin amul kenn mais kenn yusallimu buy nuyoo alayya ci man illaa lu dul radallahu buur yàlla dana ko delloo alayya ci man ruuxi sama ruux xattaa mbete arub dama delloo alayya ci moom assalaama nuyoo amul kenn ku muy nuyoo ne ne assalaamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wala assalaamu alayka ya rasulallah assalaamu ala rasulillah sallallahu wa sallam wala yu mel noonu lu dul ne yàlla daf koy delloo boo xam ba mu ram mu delloo nuyoo bi mais loolu dina ci ñëw léegi ci ne loolu maanaam expression la bu jëfandikoo mais xaqiqatan du tàqali ko rox bi te loolu bokk na ci dalil euh, dalil bi pour pour résumer ko mooy li ñu ci jotaay bi weesu <coughs> ci buntu Isra wal Mi'raj maanaam ki ñëw fekk ko mu nekk ci benn barab sallallahu alayhi wa sallam maanaam ni nelaw fekk moment boobu même mi ngi def isra wal mi'raj maanaam tukki googu xaqiqatan comme niñ ko waxe woon ne ku ko jagleel benn guddi maanaam man xassahu fii laylatin fa huwa jaahilun kooku maanaam jaahil la maanaam ku jàppale guddi googu rek la la daa defoon rañaan gi tukki loolu kooku kooku xamul dara xamul xamul dëgg-dëgg yi yéen di sallallahu alayhi wa dëgg-dëgg ni mel mais tukki googu dañul di di def mi'raj googu di def di di di def di di di def tarqiya googu maanaam loolu dañul di ko def sallallahu alayhi wasallam kon le fait que ñu teg ko fii muy të mu tëdd loolu teg lawul ne nekkul di def isra wal mi'raj voilà hmm? waaye daf fekk ne xayaalam la dafa tolloo ak la ak bi maanaam li nga xamante ne dañ koy dund ci xayaal moom en même temps daf koy dund ci suñu adduna bi lii li li lii moom moo ko dal sallallahu alayhi wa sallam léegi euh, xadis boobu mu ne ci note de bas page mu ne rawahu abu abu daawuda wa ahmad fi musnad yi ci musnadam donc imam Abu Dawud ci sunanam euh, wal Bayhaqi fi sunan hmm, sunanam la ko indi euh, wa Shu'abi indi na ko tamit ci Shu'abul Iman wa Tabarani so indi na ko fil Kabir wal Awsat maanaam Mu'jamul Kabir ak Mu'jamul Awsat an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala wa qaala Ibn Hajar fil Fath mooy al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah nee na ci Fathul Bari nee na rijaalu bu ci xar ñi soloo xadis bi ñoom ñëpp ay dëgër góor ñu dëgër lañ ñoom ñëpp ñu wér lañ euh, kon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la boo ko nuyoo maanaam yàlla day delloo ruuxam mais est-ce que da ngeen di imaginer ne masalan tey ak nombre de personnes yiy julli ci yonent bi sallallahu alayhi par bés allahumma salli ala sayyidina wa bu ñu tuddee sallallahu alayhi parce que loolu nuyoo bi la wa sallam yooyu ah, de personnes yi koy wax par bés ci univers bi bu ñuy dee nelaw ñi yeewu lañ di ko wax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen foog Ah, ah, dañ koy delloo bu tuddaat keneen waxaat bi yeewaat ko delloo waat ko bu tuddaat keneen waxaat ko bu yeewaat bi delloo waat ko bu tuddaat maanaam est-ce que imagine ngeen ne léegi moom ne noonu lay deme <laughs> ah, maanaam yanuwul maanaa ne noonu lay deme li muy tekki moom mooy la mooy ne noonu la mel xaqiqatan maanaam li mu la bëgg a fii à d'autres termes rek mooy man bu ma génnee àdduna nga nga nga nga julli ci man man dama ko yëg loolu rek loolu mooy wax ji maanaam day yoba damay yor atte yi koo xamante ne dañ koo delloo ruuxam muy dundaat parce que sama ruux bu tàqali ko man maanaam wax ji lool la parce que sinon contrat maanaam mbir mën mënta yanoo maanaa maanaam maanaam mbir mi mënta yanoo maanaa lu dul lii maanaam nii rek la mën a yanoo maanaam mu ne arayta mu ne mu ne xoolal tey isaama su fekkente ne sallama nuyoo na ala ci moom shaxsaani ñaari nit fii waqtin waahid ci benn place maanaam benn jamono ñaari nit ñu yóoloo lañ maanaam ñun ñii dañuy toogandoo di di di di wasifaandoo di julli ci Yonent bi ah di di di wax allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbanik ñëpp dañ koy waxandoo jëmmi jamono ji xam ne man maa ngi tudd boobu ba léegi su ma saa yu ma ko tuddee ma ni sallallahu alayhi wa maanaam même période bii nii mën naa wàcc ne am na ay junni jullit bu ma waxul ay millions mm-hmm. ñoo xamante ne ñoom ca place ya ne ñu ngi tudd ñu ngi julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom man mun mën naa ko wax tey nii nii mën naa ko wax mais am na ay junniy jullit pour bañ a wax ay millions maanaam pour pour pour tuutal bërëb bu wax ñoo xam ne ci même moment man bii may wax ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli ci moom am na ay junniy jullit ñoo xamante ne ñu ngi def li may def man maanaam ñu ngi julli ci Yonent bi sallallahu di ko nuyu ñenn ñi ci sikar lañ koy def ñenn ñi comme wax yii la ñenn ñi ci neneen neneen maanaam mais ñu ngi koy def ñenn ñi ñu ngi koy bind ñenn ñi ñu ngi toog seeni jumaa wala seeni jàkk wala seeni euh, daara di di di jàng ay xadiis te ko tuddee ne qaala rasulullah ne sallallahu alayhi wala yeneen ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi leneen ñu ngi koy def ñenn ñi dañuy dégg maanaam ci jotaay bi la toog bu kenn ñu tuddee yeneen ci ñu ne sallallahu alayhi maanaam li ma bëgg wax mooy du ñun rek ñoo fi toog di tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono ji ne ay junniy jullit ñi ngi seen place yu wuute wuute di julli ci bi sallallahu alayhi wasallam du ñun rek ñoo nekk di wax ci ay mbiram am nañ ay junniy nit ñuy wax ci ay mbiram sallallahu alayhi wasallam ci même jamono ji ñu léegi question bi mooy lii léegi imaginer que loolu yëpp am na ci benn waxtu aw mi at wala boog téeméer aw wala boog ummatahu xeetam bi kullaha ñoom ñépp fii nafsil waqti ci benn jamono ñu nekk di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi di ko nuyu walaw alimta te soo xamoon ne annahu naka moom kat laa yaxlu du dej du du du du set du ñàkk am fii waqtin ci benn waxtu min musallin ci kuy julli wa musallimin ak di nuyu alayhi ci moom sallallahu alayhi wasallam maanaam bu fekkente ne loolu xam nga ko te mooy lu yenn maanaam kon nag moom hayyun mi ngi dund bay na naa ci suñu ci dund goo xam ne daa imatin bu sax la bi fadlillahi beneen bi yàlla wa karamihi ak naa bu mu nekk ci ñun voilà voilà maanaam bi maanaam bi indiwoon nañ ci astami'a ci ci ci ci ci voilà ci ci maarij maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa iman nit ñi dañuy julli ci moom maanaam te mi ngi koy dégg voilà parce que saa su ne dañ koy dañ koy voilà saa su ne nit ñaa ngi julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam wa sax te wér na anhu sallallahu wa sallam maam tukkee ci moom yent bi sallallahu alayhi wa sallam kazaalika naka noonu annahu qaala ne nee na sallu julli leen alayya ci man salaata fa inna salaatakum naka seen julli tablugu nii dafay jot daf may yegg daf may jote haythu kuntum foo leen mën a ne te waxul haythu kuntum waxul man fu ma mën a nekk déedéet dañu yéen foo leen mën a nekk ndax mbir moomu ci ñun la aju parce que xaqiqa bi mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mi ngi teewul ñun fu ñu mën a nekk xadis boobu rawahu solo na ko Abu Dawud wa Ahmad at-Tabarani fi al-Kabir wal-Awsat wal Bayhaqi fi ash-Shu'ab wa fi kitab Hayat al-Anbiya fi quburihim am benn téere bu ñu tuddee noonu xayaatu anbiya fi quburihim bi yeneen yi di dund ci seen bàmmeel alayhi salaatu di see xadiis yu bari yu leeral an Abi Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ibn Abi Shayba moom an Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhu Zaynul Abidin wa ibn Abi Shayba wa Abdur Razzaq wa Tabarani Ah, fil kabir wal awsat wal bazzar an al hasan ibnu ali radiyallahu anhuma sayyidina hasan sallallahu alayhi wa sallam hmm. maanaam yi yii yëpp c'était pour wax ne rek yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci ruuxam mi ngi dund ñun ak ci jëmmam moom ci ruuxam ak ci jëmmam parce que li muy wax naan mooy yàlla daf may delloo lan ah daf may delloo sama rox maanaam li parce que loolu du ko wax su fekkoon te ne wax gi ñooy taxal ñooy taxaloo maanaam bu doon ne rox bi rek mooy yëg mbir mi kon du wax baatu daf may delloo sama rox maanaam baat boobu dootu am ci jariñ du am sens du am du am du tekki dara baat boobu mais le fait que mu waxee ko noonu loolu la muy tekki mooy jëmmam ak ruuxam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk ñun te du tàqali koo am ñun sallallahu alayhi wa sallam point point central la loolu euh, maanaam li muy tekki mooy saa yu ko bëggee day nekk ñun ci jëmmam ak ruuxam mais ruuxam ñu ñun fépp mais saa yu ko bëggee ci jëmmam ak rooxam te euh, saa yu ko bëggee day def maanaam day day day day day feeñ ci place bu ko neex ci loo xamante ne du ci def effort maanaam day feeñ ci place bu ko neex ci lu koo xam ne du ci def effort te imaginer sa bopp rek ñu teg ay seet yu bari bari teg ñun jël ay rideau wërale ko seet ni yow soo bëggee feeñ ci benn seetu jarul nga def effort da ngay génne da ngay teggi rido gi rek feeñ ci seetu boobu mbir mi noonu la demee ci àdduna bi kiiraay bi nga xamante ne moom moo tax suñ diggante ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kiiraay boobu moo ko mais moom saa yu ko bëggee yëkkati mu yëkkati ko am na beneen point bu am ci par rapport ak gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yu mel noonu wird wala sikar wala turu turu yàlla bu ñu lay wax ne soo ko defee da ngay gis loo amul loolu amul la ay sabab la rek ñoom yooyu yëpp ay sabab la yoo xam ne da def effort bi maanaam ci loolu moom su ko bëggee mën na laa feeñ mais le fait que nga gis ko moom du doon sa choix yow mukk choix wam lay doon moom sallallahu alayhi wasallam moom ëppante nag nga di ko gis parce que yaa ko bëgg déedéet non non non <laughs> maanaam moom moo koy bëgg te mbir mi ajuwul ci ne da baax moo tax eh, eh, ajuwul ci loolu maanaam boo jàppee ne yow da ngaa baax da ngaa lool loolu moom moo tax ñu gis ko mooy yaa ngi fi nax sa bopp waaw dépendre ci say góorgóorlu jamono jooju dépendre ci loolu maanaam ci te lii ma lay wax nag moo xam gént la moo xam gis jàkkaarloo la dépendrul benn yoon ci ci loolu déedéet ci li mu aju rek mooy moom ndax bëgg na ko waaw wala déet effort yi ci bi yëpp soo ko yulli woon ah, maa ngi dégg kii Cheikh Mouhamed Hassan benn bés muy wax eh, xam nga moom eh, bon ci salaf yi la bokk mais maa man dama gis ne jàmbaar la maanaam ci buntu maanaam yu bëree bëri wax dëgg yàlla ci ay waxtaanam ak yooyu euh, damay seetlu ak en tout cas vraiment ay njàmbaareem daal ci buntu yu bëri bëri nee na benn bés nee euh, maa ngi koy gis ci benn vidéo euh, vidéo bu gàtt la boo xam ne partie boobu rek ci nekk quoi dama doon kii rek tombé ci yaakaar naa YouTube la wala wala ci Facebook bi wala mu ne mu ne man dafa am benn maire quoi mu ñëw ne daf maa bëggoon a gis ko benn mère euh, parce yaayam moo ne daf ma bëggoon gis non maanaam astaghfirullah maanaam euh, benn benn waay la mu ne ma yaayam moo ne daf maa bëgg gis mu ne ko mais man saa yu bëgg gis man na ma gis garaaw na ñëw mu ñëw yaay ji ne ko man daal maanaam oh mu gis mère bi quoi mère bi ne ko man de c'est man semaine bii. gént ma ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam te affaire boobu daf maa jaaxal quoi nee na mu ne ko mais bi rek rek nga gis mu man semaine bi rek laa gis mais tous les jours dama ko doon gis léegi nag moo jaaxal moom mooy léegi nag moom mu ne man maa ngi nii maanaam moom sëriñ la sëriñ bu mag la dafa ma xasaan sëriñ bu mag la mag la ah Égypte Égypte ko xam-xam koo xam bref mooy vraiment ko mag a mag la sëriñ bu mag la xam moom li ko jaaxal moom dundam nee na mos ko gis et que maire bi nga xamante ne jàmbul euh, xëy na yu bëri bëri ko ci diine ji nekkut ci naa mais moom yàlla dimbali na ko muy gis yenn di sa pratiquement guddi bu jot maanaam li tax ma tudd exemple mooy ne maanaam ajuwul ci say góorgóorlu parce que su doon li góorgóorlu kese la maanaam ci yow lay doon maanaam yow lay nekk maanaam moom lay doon ah moom sëriñ bi lay doon waaw bu doon ci góorgóorlu di la laaj maanaam moom sëriñ bi lay doon du nekk maire bi nga xam ne daanaka Fatiha sax xëy na mën di tax koo demee noonu parce que ni mu waxee ak maire ni mu waxee ne maire bi maanaam parce que ni ma ko déggee mu wax ci maanaam bi muy décrire maire bi maire bi lu bari bari xamu ko hmm. maanaam ci diinam am na yu bari bari parce que moom dafa foogoon ne sax. parce que dañu dafa am problème bu rëy maanaam doom bi bi mu koy wax doom bi mère bi nee na dafa am problème bu rëy te dafa bëggoon gis waxtaan ak yow <laughs> ah. mais bi mu ko laajee moom dafa foogoon ne non mais xanaa mère bi waxuma ne non <laughs> maanaam li mu bëgg a wax rek moom mooy sa semaine bi peut-être gaa gisoon après bi sax mu ne ko non non non dama gis tous les sauf que bii semaine bii nii bii nii nii gisuma ko loolu nag problème bu rëy la <laughs> maanaam mooy ne lan ajuwul ci tey góorgóorlu bon moom en tout cas am na daje moom moom moom moo ko problème maanaam moo ko <laughs> non moom bi mu ko waxee moom xam ne yow man maa la ko problème parce que yow <laughs> parce que man sama dundu gi yëpp ak yi yëpp man musuma gis yow <laughs> yow au ko gis ci <laughs> yow yow semaine bii rek dina da nga am problème bu rëy waaw maanaam comme quoi aussi maanaam liñ bëggoon a saxal maanaam mbir mi day ajuwul ci hmm? maanaam ci ci ci yow maanaam ci say góorgóorlu moo tax ku ko bëgg a teg foofu ci say góorgóorlu wala niveau bi nga am moo tax wala nangam nangam vraiment yaa ngi yaa ngi trompé wu lamentablement maanaam ci moom la aju quoi maanaam moom moo koy décider léegi tey li ma ta ñaan mooy moom mu décider ko loolu moom moo ma ta mais pas yàlla naa àgg niveau bu ma koy gisee parce que amuloo niveau yow maanaam du ci say niveau la aju déedéet maanaam mën na am ku la raw yow te du ko am voilà ngëneel la boo xam ne ne muy maanaam euh, ngëneel la gu teg bu defal ku ko neex naam bu amee yenn kii comme maire boobu noonu sûrement mère bi xëy na àtte yu bari ci diine ji bu ko xam mais ku sell la war a doon tamit voilà ku sell la war a doon tamit parce que aussi maanaam dafa am mbir yoo xamante ne la comme ci ngëneel la du loo xam maanaam wax bii la lu yàllay maye la du kat bi maanaam lu lu nit ki di fàggu effort def ko ba yegg ci niveau boobu déedéet maanaam mbir la moo xamante ne xëy na mu nekk niveau boo xamante ne mooy gën a kawe peut-être yeneen niveau yi mooy gën a kawe sûrement parce que gis yeneen sallallahu alayhi wasallam mooy mooy maanaam mooy mooy mooy njombasalu mbir yëpp mais mais loolu du loo xam te ni nit ki parce que dafa fàggu dara moo tax mu am ko am na nag yoon boo xamante ne hmm, am na nag yoon boo xamante ne moom mooy tax nit ki petit à petit mu ci petit à petit muy muy dem ba agsi ci maanaam comme di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu bari ànd ak loolu mën na la ko may benn moment voilà bu voilà mais lu muy lu muy tànn la quoi du du du du maanaam doo ko forcer la mais moom mu mën loolu moom loolu moom loolu moom ku ko yaakaar te sax dëgg-dëgg kan mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa mu ne wasaxate wér na aydan ba tey anu jikkee ci moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na man daa képp koo xam te ne ñaanal na li axi yi ñeel mbokkam bi zahril ghaibi ci Euh, digg kumpa maanaam mooy dakaa ñaan fekk fekkiwu ko xaalal maliku malaaka xaalal malaku malaaka bi danaan al muwakkal bi nga xam ne moom lañu dénk bi ci moom danaan amin walaka bi misli walaka te ñooyu ñu na nga am bi misli ci lu ci kemuk loola maanaam tey soo toggee nga ni ah waay diw sàngam waay waay yàlla na ko yàlla defal nàngam muy lu baax mais yow da nga kaa wax ci sa xol fekk moom nekku fi bi nga koy ñaanal moom fekkiwu ko mais nga toog ne ay wax dëgg yàlla na diw sàngam ay waay yàlla na ko yàlla may nangu mooy nga ñaan ko malaaka bi nga xam ne moom moo nekk bu sawet te ñu dénku ko danaan amin yow yàlla na nga am loolu malaaka bi maanaam mooy li ñu wax rek jëmmi malaaka bi ne amin moom yow yàlla nga am loolu maanaam jarul laaj ndax yàlla na ko nangoom dét maanaam loolu du lu ni laaj hadith boobu rawahu muslim imam muslim solo na ko fi saxee ci saxee mu abu dawud wa ibn maaja wa ahmad maanaam ñoom ci seen sunan wa ahmad ci musnadam wa ibn abi shayba ci musnad wal bayhaqi ci sunan moom ci sunan wa shu'ab ak shu'abul iman wa tabarani tam solo na ko fil kabir wa Abd ibn Humayd ah, solo na ko wal Bukhari imam Bukhari solo na ko waaye du ci Sahih waaye fil adab fil adab la mooy adab al-mufrad an Abi Darda an Ummi Darda boobu kër Ummi Darda radiyallahu anha an zawjiha mu jëlee ko ci borom këram muy ah, Seydina Abu Darda radiyallahu anhu kon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam wax wax jooju léegi wa qaala sallallahu alayhi wa sallam mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit dafa ne. iza sami'tum soo leen dégg al-mu'azzinu nodd al-mu'azzina bi faqulu na ngeen wax misla ma yaqulu kemuk la mu wax summa topp sallu alayhi na ngeen julli ci man fa innahu ndax kat man salla képp ku julli ya ci man salaatan benn julli sallallahu alayhi yàlla dana julli ci man biha ci sababu julli googu asharan fukki julli summa topp salu na ngeen ñaan allah bur yàlla lii ñeel ma alwasilata wasila wasila ñaanal leen ma man yeneen bi ma am alwasila maanaam bu noddu amee bu ñu noddee ba pare du ñu nodd rek nga ne allahumma rabba zi dawati tama du demee noonu de da ngay def salaatu ala nabi ba pare nga doog cee teg allahumma rabba zi dawati tama lan mooy wasila mu a fa innaha ndax moom al wasila manzilatun wàccuwaay la bërëb la fil jannati ci àjjana laatam ba ngi yelloowul illaa li abdin lu dul ñeel benn jaam kese min ibadillah ci jaamu yàlla yi benn jaam rek ko mën a am ci jaamu yàlla yi mais ñaanal leen ma ko man ma am ko wa arjuute maa ngi yaakaar an akuna ci ma nekk ana man huwa may kooka maanaam sikk nekku ci ne wallahi moom moo ko moom sallallahu alayhi maanaam daf ñu bëggal lu baax rek mu ne mu ne na ma ko ñaanal maanaam daa bëgg ñu bokk ci mbir mi sinon bu bëggul woon bokk ci mbir mi bu ci wax dara day noppi ndax moom moo xam existence al wasila bu xam ne am na non seulement duñ xam ne am na ba pare moom sikk nekkul ci ne moom moo koy am parce que am maanaam bu dee ne bu jëm <laughs> ku yéeg daal maanaam ñaari nit bu xellu duñu werante ci naan ndax yonent bi sallallahu alayhi moom moom moom alwasila waaw wala dé waaye ànd ak loolu nee nañu ñaanal ko fa man saala képp koo xam ne ñaan na lii ñeel na alwasila te wasila ku ma ñaanal wasila rek xalaat dana dana dana dana wàcc loxoo ñeel ko maanaam xalaat dana dagal loxoo ñeel ko as-shafaatu rammun maanaam mooy danaa ko ramm maanaam njariñal rammunu loolu bokk na ci njariñ yi tax mu jàngal ñu ne wasila ay juste na te nañ ko ko ñaanal moom sinon xëccuwu ko kenn sallallahu alayhi wasallam te xadis bi rawawu ahmad moom ahmad solo na ko fi musnad yi ci musnad wa muslim fi ah, sahih ci sahih wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i ñoom ci seen sunan an ibn amr sayyidina abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhu léegi moom mu ne bi nafsil xadis ci yaxu xadis bi xadis bi texte bi ni mu leere mooy ne kon iza sa'alna bu ñu ñaanee allah bur yàlla shay'an dara lin nabiyina ñeel yent bi sallallahu alayhi wasallam fa lu wér bu wóor mooy ñun lanaa danañu ñeel mislahu kemam bi ta'minil malaayikati ci amin di malaayika bi di wax parce que ku ñaanal kenn yàlla maanaam malaaka bi danaan amin yow yàlla nga am lu mel noonu kon ñun bu ñaanalee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ñuy may tamit al wasila parce lan daf ñuy may lu mel noonu lu tax parce que bi moo ne ku ñaanal mbokk jullitam te yeneen bi sallallahu mooy awwalul muslimina mooy jullit bi jiitu ci jullit ñi du dëgg sallallahu alayhi wa kon boo ko ñaanalee yàlla daf lay may jëmmi li nga wax ne yàlla na ko am moom te mooy al kon wa ala hadha ci kaw loolu fa innana naka ñun iza sa'alnaahu bu ñu ko ñaanee moom taala aji kawe ji lowoo ñaanal ko ko moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam al dana nekk la naa ñeel ni mislu haa kem wasila boobu waxiya te comme moom wasila boobu laa tambari du yelloon illaa lu dul li waahidin ngir kenn kese kenn rek ko mën a moom falaa yastaqimu bi jub al maana maana bi lu dul iza ta'addada bu limoo al waahid kenn ki maanaam loolu maanaam bi mënta jug lu dul ne dafa fekk ne kenn kooku moom kenn la mais dafa multiplier loolu rek moom la mën a wax ji mën a jóge ah wa saxate wér na anhu jukkee ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala na wax na fii ba'd saxaaba ten saxaaba yi rijaalan ay góor wa nisaan ak i jigéen ne haaza kii min nii ci man la bokk wa anaata man min moom laa bokk dafa manifesté wu ci ñooñu dafa photocopie wu ci ci jëmmi ñooñu maanaam mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa neutraliser wala dafa confisquer seen existence intérieure moom mu nekk ci ñoom ñu feeñ ci extérieur loolu rek la mën nekke ah moo tax euh, hadith mu ne euh, hadith mu ne qaalaha wax na ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi xaqe euh, Julaybib radiyallahu anhu ci saxaaba bu naan Julaybib radiyallahu anhu fii ma rawaa ci li mu solo Muslim fi sahih ci sahih bu Ahmad wal Bayhaqi an Abi Zarra radiyallahu anhu an Abi Zarra Abi Bar Abi Burda Barza bo mu Abu Barza al-Aslami radiyallahu anhu wa qaala te wax na ko mu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi xaqi fii àq gu man ka nga xam ne ah, lam ya'un dimbaliwul az-zaalimiina dim tooñkat yi ala zulmihim ci seeni tooñ ku dul dimbali tooñkat yi ci seen kaw tooñ maanaam bu ñuy néewul doole kenn moom mu ne du ma fekk fu tooñee nit du ma ko du ko du ci jàpp fii maa rawaa ci lu mu solo anu ci moom ak Tirmidhi imam Tirmidhi hasanahu te mu wéral ko wal Nasaa'i imam an-Nasaa'i tam Ahmad imam Ahmad solo na ko ibn Abi Shayba wal Bayhaqi wal Haakim an Ka'b ibn Ajura radiyallahu ta'ala anhu moom solo na wa Ahmad solo imam Ahmad solo an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Ahmad an an-Nu'man ibn Bashir Ahmad solo solo an an-Nu'man ibn Bashir an an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu wa Ahmad imam Ahmad solo na ko tamit wa Tabarani fi al-Kabir an Hudayfa jëlug Sayyidina Hudayfa al-Yamani radiyallahu anhu maanaam ñi ñëpp Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ñi ñëpp solo nañu wa qaala Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko fi haqq Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu nee na Seydina Abu Ali ibn Abi Talib kii ci man la bokk man ma bokk ci moom fii ma rawahu Tirmidhi ci li imam Tirmidhi solo wa hasanahu te mu wér ko Ahmad wal Hakim an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu Seydina Abd Imran ibn Husayn radiyallahu anhu ma solo na ko tamit wa Ibn Maaja imam Ibn Maaja solo na ko Ahmad wa Ibn Abi Shayba wa Tabarani fil Kabir an Habashi ibn Junada radiyallahu ta'ala anhu moom tamit solo na ko wa Ahmad tam solo na ko wal Hakim wa Tabarani fil Kabir an Ibn Abbas radiyallahu anhuma sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma solo na ko ci tamit ci téere yi ñu tudd wa Ahmad tamit solo na ko an Yahya ibn Adam as-Saluli radiyallahu anhu saxaaba boobu tam solo na ko wa Ahmad solo na ko an Burayda mooy al-Aslami radiyallahu anhu moom tam solo wa qaalahaa te Yonent bi sallallahu alayhi wa na ko fil haqqil Abbas sayyidina Abbas radiyallahu anhu kon maam ñu ngi gis am na ñoo xam te ne Yonent bi sax wax na leen ko ñu ngi waaj a ah Seydina Abbaas radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ko fii ma rawaahu ci li nga xam ne moom la solo ak Tirmidhi imam at-Tirmidhi rahimahullah wa saxaaba te mu wéral ko wax Ahmad wa Nasaa'i wa Tabaraani fil Kabiir an Ibn Abbaas radiyallahu anhuma tamit wa qaala te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko tamit fi haqqi Husayn ibn Ali radiyallahu anhu muy sëtam bi lan la wax maanaam loolu kan moo ko solo mu ne fii ma rawoo ci li nga xam ne la ko solo Tirmidhi wa xasanahu te wéru wa Ibn Maaja wa Ahmad wa Ibn Abi Shayba wal Haakim wa saxahu te mu wéral ko wa Ibn Hibbaan wa Tabaraani fil Kabiir wa Abu Nu'aym mooy al-Asbahaani fil Ma'rifa an Ya'la ibn Murra radiyallahu ta'ala moom ñoom solo na ne Seydina Husayn wax nañ ko ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko radiyallahu anhu wa qaala te Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko tamit fi haqqi Durrata bint Abi Lahab radiyallahu anha muy muy soxna soosu doomu Abu Lahab la Abu Lahab mooy noonu yeneen bi sallallahu bi gën a màgg ah mooy noonu yeneen gën a màgg sallallahu alayhi wasallam doomam bu jigéen yeneen bi sallallahu alayhi wax na ko léegi yow mii ci man nga bokk man ma bokk ci yow ànd ak ne Abu Lahab mooy ci gën a sori yeneen bi sallallahu alayhi mu ci nit mooy ci gën a saay-saay mooy ci gën a bon ci nit ñi ba alxuraan wàcc tudd turam di wax ne. di di di di di di di teg ci kawam ak alkande yeneen yooyu ñeneen ñi de Alxuraan tuddul seen tur ñoom Abu Jahl ñoom gaa yeneen saay saay yooyu ñoom ñëpp Alxuraan tuddul seen tur Abu Lahab bañ la tudd turam ah maanaam ndax moo ci gën a bon gën cee saay saay te loram moo gën a garab parce moom bokk yeneen ci mel saa saa maanaam deret yeneen ci bi la sallallahu alayhi bokk ci kër gi maanaam loolu tamit day cegte lana boo bokkee ci kër yeneen te saay saay dañ lay tëj dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay euh, dañ lay naka dañ koy waxe maanaam voilà euh, <laughs> maanaam dañ lay éjecté voilà loolu ma masala bu mu bàyyi xel ba te bàyyi xel la maanaam bokk ci kër gu baax ba pare nekk saay-saay loolu musiba la maanaam bañoo la bokk ci kër googu moo ko gën te nekk saay-saay moo ko gën maanaam boo bokkee ci rawat na kër yéen a fi sallallahu alayhi wasallam Abu Lahab ñu ngi nii ànd ak ne pourtant ñoom Abu Jahl li doon def ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt ak ñeneen yeneen xeetu saay-saay yu bon yooyu ñoom yiñ doon def parfois mënoon na gën a garaaw léeg-léeg. mais Abu Lahab moom moo ci gën a garawle kaa parce que moom moo ci kër yeneen ci du nekk deret yeneen ci salaa salaam moo ci gën a garawle kaa boo xoolee milieu maraboutique bi problème yi bëri yi ngay gis xeetu caay caay garaw yi yi xew seen biir ak léegi yenn dëri yu garaaw yi loolu la mooy ne da bokk ci da nekk ci benn kër kër googu nit ñi baax yow nga ñëw dara euh, saw nekk ci leneen mais après dirige yi ngay def te xeetu saay-saay mais muy gën a garaaw kër bu ñeneen ñi surtout boo positionné woo comme état jibbi lu liggéey yàlla na ñu yàlla maanaam kon wax na ko soxna soosu radiyallahu anha fii maa rawaa ci ni nga ko solowee Ahmad mooy imam Ahmad wa qaala al-Haythami nee na rijaaluhu thiqaat ñun ñëpp ñu wér la wa Tahawi imam at-Tahawi solona ko rahimahullah fii mushkil al-athar an Durrata radiyallahu anha maam ci Durra ci boppam moom radiyallahu anha ci la ko solowee maanaam kon ne Yonent bi sallallahu wax na lan ay nit ay góor jigéen ne leen kii ci man la bokk te man ci lan ci moom laa bokk mu ne wa haadha al-wasf maanaahu li muy tekki ci tahqiq ci buñ ko xoolee dëgg-dëgg xóotal ko maanaam lan lay tekki mooy an na saahibahu mooy kooku mel noonu kooku mel noonu ittibaa dafa topp annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ittibaan ak topp daqiqan koo topp topp gu sew maanaam mooy jiimul bàyyi dara ci sunna yonent bi sallallahu lu dul mu jéem ci tegtal xam hatta ndeke intibaa ba mu Euh, togg defaru transformé wu alam mu muusu zodin Muhammad yi ci kaw euh, tabaxinu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dafa dafa mel loo xamante ne extérieur am ci ay waxam ci ay jëfam ci ay doxalinam ci ay xalaatinam maanaam c'est comme si modèle le modèle mohammédien maanaam le prototype mohammédien moom la mujj jël maanaam mel noonu parce que lan moo tax ndax dafa topp yenente bi sallallahu alayhi loolu moom moo tax képp ku la bëgg a gëmloo ne la sunna mënoo topp sunna yëpp kooku li la bëgg a def loo mooy dalaa bëgg a xañ yiwu toll nii maanaam moom yiwu toll nii la la bëgg a xañ maanaam moom daa nekk ci ay ak ak négligence maanaam ay caaxaanam ba pare bëgg laa bëgg yow nga mel ni moom yàlla nañu yàlla sàmm loolu moom moo tax fa asbaha mu mujj xëy mu xëy suuratan ab jëmm moom ci jëmmi boppam mu mujj nekk benn forme min ar-rasul ci yenente bi sallallahu alayhi fii mir'atul haqq ci seetu yàlla bii dëgg maanaam borom yenente bi sallallahu su xoolee yàlla maanaam dina gis form boobu forme waajooju wala ndaw soosu maanaam day mën a jàkkaarloog moom kon contraire bi am moo tax ku dem ba mel noonu xaqiiqatan am na benn mbir boo xamante ne mën na laa dal te dina la dal bës ci bës yi mooy nga taxaw jàkkaarloog seetu bi au lieu nga gis sa bopp nga gis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu dalee Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu waaw mais xam nga Cheikh Ibrahima Niass loolu la doon wax radiyallahu anhu ne ba ma gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sama jëmm voilà moo tax bi muy jàmbat da nga dafa gën a gis yeneen bi sallallahu alayhi nit yàlla da ne ko mais sa bopp rek saa <laughs> maanaam gisatu ko ci biti mais comme que yeneen bi sallallahu alayhi léegi nekkatul ci biti yam ñu ngi ci biiram jarul du mu koy gis moom na xool boppam rek dégg nga <laughs> moo tax kullun képp kenn ñoom yaraa day gis nafsahu boppam fii aynil aaxar ci jëmmi keneen ci ci def ci jëmmi keneen ki bu yeneen bi saa salaam day xool da koy xool di gis boppam moom muy boo xool boo xool yeneen bi saa salaam di di gis boppam loolu moo tax ay li muy tekki mooy asbaxa dafa xëy ta'addudan nekk lan duplicata duplicata voilà photocopie li rasul yi ñëw yeneen bi sallallahu alayhi mu ne walaw bu ne bu nekk mu ne su fekkoon ne kaana nekk na hadal xadis bi la xadis muqtasiran dafa yem faqat kese alal ittibaay ci topp duna tabaay sans mu am le fait que photocopie bi am maanaam le fait que mu conformation bi mën a am maanaam defaru gi tabaxu gi mën a ne alal numu ci prototype boobu ci jëmm jooju laxta saaral xadis kon xadis bi day yem ci ala kalimatin ñi day yem rek ci ne kii ci man la bokk mu jël wala ngeen it waaye du yokk wa anaamin ci moom laa bokk mm-hmm. kon doonu ko yokk mm-hmm. maanaam en d'autres termes nit ku mel noonu mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moo gérer partie intérieure am maanaam yeneen c'est-à-dire que moom nekkatul moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko confisqué nekk jëmmam moom ci biir sauf que moom dafa yor beneen jëmm ci biti boo xamante ne maanaam forme extérieure bi moo nuru moo nekk keneen nit maanaam beneen nit la Moodu la tudd wala Ibra wala Usaama wala Zeydu la tudd wala yeneen maanaam wala Jean wala Paul la tudd nekk beneen jëmm ci biti sauf que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo nekk intérieur am moo nekk intérieur maanaam yow boo gisee Jean rek nga mën a gis kiiraay la bu yàlla teg sa diggante ak Jean boobu nga jàpp ne kii Jean la tudd kii mooy Jean fekk kooku yeneen bi sallallahu alayhi wasallam confisqué na existence am ak lanam ak être ak dëgg-dëgg mooy kan mais mu mujj nekk yeneen i sax cest en d'autres termes moom suy jëm xam nga position maanaam naan ci maanaam bu léeg-léeg nga gis bu jinne jàppee nit voilà bu jinne jàppee nit wala rab di wax ak jëf ci ay ci ci moom gis ko muy wax wala muy jëf maanaam loolu ñuy fekkee rokkee dinañ ko xam wala ñuy kii ah gis ko ci fële yooyu wala léeg-léeg ñu gis ndëpp yi ñu jinne yi dugg di wax ak di jub ci seen làmmiñ ak seeni yë yaram fii jàppal ni contraire maanaam loolu yeneen bi moo ko def nit ki loolu laa bëggoon wax maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy posséder nit ki di agir à travers moom jeex na voilà maanaam bu boobaa du du fi nekk di def yi ji bu la jublee dara mais maanaam au contraire nit ki day correct maanaam day voilà loolu loolu la mbir mi noonu rek voilà loolu la loolu la loolu laa bëggoon a hmm. <laughs> voilà kon ñu yom foofu insha allah parce que ngi ñëw ci beneen bunt bi ci tegu hmm. euh, ci maanaam juste après day wax ni sëriñ bi normalement noonu la war a mel maanaam ci nit ki hmm. moo moo tax dina wax ci acheku euh, waaw est-ce que nit ki su eggee foofu waaw maanaam euh, groupe waaw justement justement euh, lu bari bari ci ay mbiram day mën na soppeeku c'est-à-dire que day mujj dem ba nga xamante ne signature génétique am sax du yam ci groupe sanguin mais signature génétique bi mooy soppeeku ci moom parce que justement moom jëmm ji physiquement nii ci rek moo sopp moom moo nekk beneen jëmm mais réalité intérieure intrinsèque am mooy jëmm yeneen ci boppam